min ash-shaytaani ar-rajiim bismillaahi ar-rahmaani ar-rahiim wassalaatu wassalaamu al-akmalaani al-atammaani alaa xayri xalqillaahi ajmaciin nabiyyinaa muhammadin al-amiin wa alaa aalihi wa sahbihi ajmaciin ammaa bacd fa yaquulu al-imaamu al-xaafidu abu zakariyaa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 muy beneen wàll boo xam ne dafa lëkkaloog nuyoo muy yëglu alhamdulillah ci suñ jotaay bii ñu génn tàmbali woon nañu ko ba ñu ngi woon ci xadiisu bu njëkk bi huit cent soixante-dix mu ne abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu annahu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam al-istidhaanu thalath fa in udina laka wa illaa farja muttafaqun alayhi sayyidina abu muusa abdallah ibn qays al-ash'ari radiyallahu ta'ala anhu mu ne muy jële ci yonent bi saa saa mu ne nee na dawal yàlla li nee na al istizaanu thalath mu ne laaj permission daal ñetti la boo laajee benn yoon laaj ñaari yoon laaj ñetti yoon bu ñu la permettre nga dugg wa illaa ah bu dee defuñu ko nag farji na nga dëpp gisoon nañu hadis boobu mu ne woon imaamul Buxaari ak al imaamu Muslim Abul Husayni rahmatullah alayhima ñoom ñoo ko bokk solo gisoon nañ li jëmoon ci njàngat bu njëkk bi muy taxriij bi nañ koy fekk ak kàddu yi mu ñëwee ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko solo ci waa Ah, boroom xam-xam yi ak ni nga xam ne noonee lañ ko ndee rawatina al imaamaan al buxaari ak al imaamu muslim abul husayn rahmatullahi ala al jamii kon loolu eh, eh, gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi ñu génn naka noonu ah, ginnaaw waxoon nañ la xadiis bi al imaamu abu muusa radiyallahu anhu da ko solo na ko al imam Abu Sa'id al-Khudri yeneen yene Seyna Ubayda ne man tamit dégg naa <laughs> waaw am na saxaaba yeneen keneen koo xam ne solo na xadis bu mel nii di Jundub ibn Abdillah al-Bajali al-Bajali al-Bajali nga xamante ne al imam at-Tabarani moo solo ci kaddoog mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam dana iza sta'dana ahadukum thalathan falam yu'zan lahu falyarji' mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na bu ñu la boo naa digal permission autorisation ngir dugg ñetti yoon mayuñu la naga wana gannaaw naga dellu tey nag walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ njàngat mu njëkk moom ñu war a dugg nag ci njàngat bi mooy lëkkaale bi nga xam ne moom la suñu bunt bi ah, hadis bi am ak suñu bunt bi di wax baabul istizani wa adabe buntu bi wax ci yëglu ak ay tegginam dañ naan lëkkaale bi leer na yonent bay saa dañuy xamal les bonnes manières comme niñ ko woon comme ça jullit bi mu bañ a xam ne mbirum du mbiru falaa falaa ak affaire u manque d'organisation déedéet mu ne al istizanu thalath yonent bay saa saam kon du ñu yëgal baabul istizan kene kon nu yëglu ñett la boo ñëwee dinañ gis ci kanam hadis yi ñëw nan la ñuy yëgloo nan la ñuy yëgloo kon boo yëgloo ñett yoon ak i tegginam mooy yëglu ak i tegginam mooy tegginu yëglu mooy lan kon le fait yonent bi alayhi salaatu salaam ne al istizanu salas loolu mooy wan ne kon yëglu dañ koo yoonal ci sharia waaye ay teggi na mooy ñett la bu ko dépassé nag fa in ulina laka boo defee ñetti yoon ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ne la duggal ca ñetteel ba wala ca ñaareel ba matul ñett wala ca benneel bu baax bul ñeent ñetteel bi daal boo ko yemee ñu ne la ñu kii la wax illaa teggi ni mooy farña na nga dellu waaw lii mooy lëkkaale buntu bi moo tax mu indi xadis bii nga xam ne moom la al imaam abu euh, abu Muusa al ashari ci beneen kàddu yi biñ ko gisoon iza sta'dana ahadukum salaatan falam yu'zan lahu falyarji' comme xadis Seydina Jundub biñ la wax saak bu kenn ci yéen daal di laajee ndigal ñetti yoon waaw kenn joxu ko ndigal naa rebrousser chemin waaw naa wane gannaaw daal di dellu léegi loolu mooy lëkkaale bi ginnaaw loolu léegi nag mu des ay masala yoo xam dafa am fi al imaamu al xaafizu an-Nawawi rahimahullahu taala bi muy sharah lii ci al minhaj sharh sahih muslim ibn al hajjaj al qushayri an-naysaburi rahmatullahi alayhi al imaam an-Nawawi mu ne ajma al ulama an al istizana mashru' waaw <laughs> ba léegi ne yéen daal suñu lëkkaale bi <laughs> que ne borom xam-xamul islam bi yëpp ijmaa la consensus de tous les borom xam-xam doo dem ci benn borom xam-xam naan ko mais yëpp lu moom ci lu ñu yoonal la ci sariya mu naan déedéet kooku wala mooy matul dara wala du borom xam-xam voilà mais borom xam-xam yëpp a dëppoo waaw ànd ne moom al istizan dafa nekk loo xam ne yëglu dañoo nekk loo xam ne lu ñu yoonal la. mu ne wa tadaaharat bihi dalaa'ilul qur'aani wa sunna wa ijmaa'il umma te nag leer na ci feeñ ci dalil yi koy tegtale gis nañ ci hadis euh, euh, aaya euh, aayatul nuur bi gis nañ ko fi gisati ko yaa ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha ba pare mu tekki mooy aay yim tegoon bi muy ubbi bunt bi wa idha balagha al atfalu minkum al hulum falyasta'dinu kama sta'dhana alladhina min qablihim yooyu yëpp mooy di wane ay aaya ci alquran di wane lii wane ne kon yoonal gu borom bi tabaaraka wa taala yoonal li nga xam ne mooy yëglew mu ne kon loolu leer na ci wax sunna ak sunna comme hadis bii ñu nekk yonent bay saa saam bi ñu xamal al istizaanu salaat ak yeneen hadis yi nga xam ne moom lay indi moom al imaamu al haafizu an-Nawawi rahimahullahu taala ci bunt bii ñu nekk waaw mu ne wa ijmaa loolu ijmaa'ul umma wa sunna mu ne nag lii sunna an yusallima ah mooy mu daal di nuyoo nit ki buy buy buy buy buy yëglu wa yasta'zin salaasan mooy mu njëkk a nuyoo danaan assalaamu alaykum a alij wala a adxul assalaamu alaykum ma dugga voilà moom laa an yusallima liy mooy day jiital nuyoo bi après mu yëglu ñett yoon fa yajma'u bu ko defee mu dajale bayna salaami wal istihzaan kama sarraha bihi fil qur'aan comme ni nga xamante ne mu bu ko defee mu dajale diggante nuyoo bi ak yëglu comme ni nga xam ne noonu la leera ci alqur'aan waaw moo tax ndax borom bi da ne hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha waaw ba ni ngeen di yëgloo wa tusallimu ngeen nuyoo kon da ngay boole ñaar yooyee mu ne waxtalafu fii annahu al yustahabbu taqdimu salaami thumma al istihzaan voilà léegi nag mu des boroom xam-xam yi fii nag affaire ngëneel la ban moo gën waaw mu ne nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi wuute nañ est ce ñu gën sopp mooy nga jiital nuyoo comme li waxtaan asalaamaaleykum summa al istidaan ginnaaw gi nga yëglu a adxul wala al asalaamaaleykum ana al ash'ari asalaamaaleykum non comme <laughs> Abu Musa asalaamaaleykum ana ibnu abd ana abdu abdallah ibnu qays toogaat tuuti non du ko répété di ko tegale comme kii kuy kuy tari déedéet hada abdullah ibn qays toog tuuti déggul dara mu ne assalaamu aleykum hada abu musa toogaat tuuti kenn joxu ko ndigal mu ne assalaamu aleykum hada al ash'ari voilà léegi warom xam ne dañu naan est ce bii la dañu war a jiital nuyoo bi ginnaaw gi ñu teg ci yëglu bi wala aw taqdimul istizan summa salaam wala boog dañuy da ngay pare waaw door a nuyoo mu ne as-sahih loolu laaj la mu ne as-sahih alladhi jaa bi sunna wa qaalahu al-muhaqqiquun annahu yuqaddimu salaam waaw mu ne lii dëgg nag te mooy li rot ci sunna yonent bi alayhi salaatu salaam te xadiis ko te ñi nga xam ne ñoo xóotal masala bi traité ko xóotal ko ñoom loolu lañu wax rahmatullah alayhi mooy ne nuyu moom lay njëkkee après bu nii la koy defee la assalaamu alaykum a adxul assalaamu alaykum mooy nuyu bi a adxul mooy yëglu bi est ce que mën naa dugg waaw loolu mooy premier mais dafa am ay ay yeneen am mu ne wasaani lii mooy wax bu njëkk bi daneen lii moo gën a dëgër wasaani yuqaddimu al istizaan am ñeneen ci boroom xam-xam yi ne ñoo li ñu sopp mooy day yëglu ba pare daal di nuyoo mu ne wasaalisu ñetteel bi nag ci wax yi woo wax ci yaarul Maawardi min ashaabina mu ne te loolu man imaam an yi mooy li nga xam ne moom la al imaam al Maawardi bu ash-Shaafi'i yu bokk ci suñu mbokk yi Shaafi'i yi moom loolu la tànn mooy in waqaan lii la mooy in waqa aynul musta'dini ala sahibil manzili manzili qabla duxuli qaddama salaam wa illaa qaddama al-istizaan dafa teg xantal rahimahullah mu ne bu dee ne nit ki nga xam ne mooy yëglu moom fi mu di yëglu muy gis boroom kër gi na la ca biir waaw bëtam mu koy gis bu boobaa laata muy dugg boobu mu nuyoo ba pare mooy lay taxaw nuyoo ne alaykum waaw. day ñëw ba pare daal di ciy teg li nga xam ne mooy yëglu bi wa illaa bu dee nag gisu ko mooy moom mu ngi yëglu waaye ki muy ki boroom kër gi wala ki ko war a entrer gisu ko bu boobaa ah, moom mu wa illaa qaddama ah, al istizaan bu boobaa day yëglu ba pare dooru nuyoo loolu la al imaam wax al Maawardi waaye nee na la gën a dëgër mooy la te loolu la xadiis yi yim yàl feeñal mooy da ngay nuyoo ba pare daal di yëglu mu ne wa saha an nabi al imam an-Nawawi ci al-Minhaj sharh sahih Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah alayhi mu ne wa saha te wér na an nabi sallallahu alayhi wa sallam hadithan fi taqdim as-salam mu ne wér na tukkee ci yonent salaam ñaari hadith yoo xamante ne nii dañoo wane na yonent bi alayhi salaam dafa jiital mooy lim digle te loolu mooy jiital nuyoo waaw te ñaari hadith yooyu mooy ban mooy hadith bi nga xamante ne nii eh, moom dina ko ndi fii nii Euh, ñaari xadis mooy huit cent soixante-douze ak huit cent soixante-treize mooy buñ jógee xadis bi xadis bi ñaar yi kaw yi mujj xam nga ñu la bunt bi quatre la quatre quatre xadis la mooy xadis bi nga xam ne moo jaar wa an Rib'i ibn Hirash an Rib'i ibn Hirash waaw mu dem ci benn góor min Bani Amir lool garaawul parce que jahalatu sahabi la tabur mooy saxaaba ñu bañ a xam ne saxaaba bi nu mu tudd ki nettale xadiis maadaama saxaaba la jaru ko parce que loolu du lor xadiis bi du fekk moom dane damaa laaj istazana ala rasulillah góor googu bokk ci waa banu amir ne damaa laaj digal ci yonente bay saa ci ëpp néeg la ne woon waa ji dafa ñëw ne yonente sa mën naa dugg fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam yonente bay saa sa wax li xaadim yi ki ko doon liggéeyal te newoon ci biir néeg bi ne ko uxruj ila hada fa allimhu al istidaan fa qul lahu qul alaykum a adxul waaw waaye bi mu laajee wax lool yonent bay saat saam ne euh, booyam bi mu newaloon ki ko doon liggéeyal ne ko demal ci kay kay yëglu ca biti nga jàngal ko nan la ñuy yëgloo boo demee nee ko na wax assalaamu alaykum ba pare door a wax a adxul waaye du ñëw rek naan a adxul en plus nuyu sax defu ko waa ji dégg ko rek dégg yoneen saa saa di ko wax waa ji rek moom mu wax ko laata gone ji di génn ne a ne ne assalaamu alaykum adxul yonent way saa saa ne ko duggal aksil <laughs> loolu benn la beneen hadis bi te lool qad rawaahu al imaam Abu Dawud imaam an-Nawawi nee na bi isnaadin saxiix nag beneen bi mooy hadisu Kalada ibn Hanbal moom itam sahaaba la radiyallahu anhu frère la woon frère euh, Safwan ibn Umayya Abu Umayya ah Safwan men <laughs> Safwan moom liñ ko fi gis daa bari <laughs> Safwan <laughs> ndeysaan radiyallahu anhu Safwan liñ ko fi gis bari na Safwan kii frère la mais bokkuñ papa yaay lañ bokk ñoo bokk yaay mais bokkuñ papa euh, Safwan moo ko yónni woon sax Safwan a ko yónni yónni ko ci yonent bi alayhi salaatu salaam ñëw rek moom it dugg quoi fekk ci kaw Makka la Makka ci kaw fekk euh, Safwaan tuuboon na ba pare da doon dóor tuub mu yónnee Yonent bi alayhi salaam ay ay cadeau quoi yónni frère am bi da ko demal nga yóbbul ko nga yóbbul ko Yonent bi alayhi salaam. neera man ma ñëw rek fa ataytu nabiyya fa daxaltu alayhi walam man damaa ñëw dugg non seulement damaa dugg mais damaa nuyoowul sax fa qaala nabi Yonent bi alayhi salaam na ma irji' fa qul assalaamu alaykum a adxul Yonent bi alayhi salaam bi ma dugg see te nuyoo ma agsi mu ne ma delluwaatam <laughs> delluwaatal boo delloo ba nga jël ba ci biti <laughs> ah ba génnaat nga ne assalaamu alaykum a adxul nga ne assalaamu alaykum ndax mën naa dugg <laughs> voilà kon ñaar yi la imaamu Nawawi di wax ne ñaar yi moom dafa leer yonent bay saa saa lan la jàngal ku nekk daneen leen bi mu leen di jàngal baax na ba kee dane booy bi eh, xaadimam bi koy liggéeyal na ko demal nga jàngal ko ni ñuy yëgloo nee ko na wax asalaamualeykum a adxul na wax asalaamualeykum ndax mën naa dugg kon lii la al imaamu Nawawi di wax ne rot a waaw qad rot waaw rot na de ci yonent bi alayhi salaam ñaar eh, ñaari xadiis yoo xamante ne nii di wane ne day jiital nuyoo bi laata muy laata li nga xam ne mooy al istizaan waaw mu ne amma idha sta'zana salaasan léegi nag mu des kon bare na lool mooy lim la mooy na lool moo gën a dëgër da nga naan asalaamaaleykum te loolu la hadis yi wane a adxul te waxoon nañ la ne eh, Sayyidna Ibn Umar loolu la waxoon te hadis mu ngi ci Muwatta eh, bi eh, Zayd ibn Aslam ne man sama baay Aslam moo ma yónni ci Abdallah ibn Umar ma agsi naan a adxul mu xàmmee sama baat dama déedéet wallëgee kenn doo doo def noonu da nga naan assalaamu alaykum a adxul waaw da ngay nuyoo ba pare ndax ndax nga wax nga dugg voilà kon loolu lu leer la léegi nag al imaamu Nawawi rahimahullah mu ne amma ida sta'dana thalathan léegi léegi nag mu des mooy bii ñii xam nga hadis bi ñu ngi ci masala hadis ba léegi yonent bay saa saam dane ida sta'dana ahadukum thalathan wa illaa falerka bu kenn ci yéen laajee digal ñetti yoon mooy soit ñu jox ko digal mu dugg wala na na wane ginnaaw buñ ko wane joxul digal boo ñëwee sone ah taxaw xaar tuuti sonewaat taxawaat xaar tuuti sonewaat taxaw xaar tuuti kenn wuyu la demal sa yoon loolu la yeneen saa sam nag lay wax nii mu ne amma ila sta'dana salasan ndaal gu dee ne waa ji dafa Euh, laaj ndigal ñetti yoon falam yudan lahu mais joxuñ ko ndigal wasan na mu am njortu këne lépp ci njortam annahu lam yasma'hu lam lam yasma'hu fa fihi salaasu madahib léegi mooy lii laaj la waa léegi bu dee daa sone ñetti yoon waaye moom mu jàpp ne boo amaana gars yi dégguñ ma parce que daa mel ni am na luy riir ci biir quoi léegi nag bu boobaa mooy laaj bi mooy waa léegi est que waa ji day continuer waat un ñeenteel laajaan digalaat bu dee ab sone mu bësaat wala buy laajaan digal mu ne waat assalaamu alaykum adxul est-ce que day defaat loolu wala day yem ci ñett yi yonent saa salaam wax ne ko boo defee ñett ki euh, ubbal waxuñ la nga dugg ci suwaa nga dellu lan la ciy def mu ne loolu am na ñetti madahib ñetti jëmuwaay ashharuha bi ci gina siiw nag annahu yansarif walaa yu'idu al-istizan mooy ne day dellu comme ni ko hadis bi zahiru hadis bi leeral ni mu ko waxee day dellu te du delluwaat di baamuwaat li nga xam ne mooy sàkku ndigal bi mu ne wastaan yi ñaareel bi mooy yazidu fiihi moom dañ ne beneen jëmuwaay bi waroom xam-xam yi ñu ne day mën na continuer comme que jàpp na lépp ci njoortam noonu ñii dañ koo déggul wastaalis mu ne ñetteelu wax bi nag jëmuwaay mooy in kaana bi lafz al istizan al mutaqaddim bu dee ne lam yu lam yu'idu bu dee bi yonent bay saasaam jàngale assalaamu alaykum adxul bu dee lool la wax wax ko benn toog tuuti newaat assalaamu alaykum adxul mooy maa ngi leen di yal na jàmm nekk ci yéen maa ngi leen di nuyu ndax mën naa dugg waxaat ko ñaari yoon xaaraat tuuti waxaat ko ñetti yoon xaaraat tuuti kenn joxu ko ndigal ñoom ñu ne bu dee lool bu mu ci yokk waaye wa in kaana bi ghayrihi bu dee nag beneen façon laaj ndigal la du kaddu yi rot ci sunna moom la ko defe fa man qaala bil euh, euh, euh, <laughs> loolu fa in wa in kaana bi ghayrihi aada bu boobaa booy kon bu doon sonnerie bi parce que sonnerie bi du loolu ah bu dee da ngaa ñëw sonné sonné moom du asalaamaaleykum arxul ah aw mooy waa ji def ko noonu sonné boo xam ne boo bësee danaan asalaamualeykum adxul man naa ne. <laughs> loo may xoole fay yow fii mu ne bu dee ne yow kii <laughs> nu mu tudd <laughs> su euh, euh, azan basique yi yow montre yi bu la neexee nga def réveil boo xam ne bu bu bu bu buy jot bu heure buy jot day sonné day day day nodd allahu akbar allahu akbar ba pare enchaîner nodd bi comme ni ko nodd jotee li muy def loolu waa ji mënu koo def ci sonnerie bi nga xam ne yow boo bësee affaire bi yow boo bësee danaan assalaamu alaykum adxul wala assalaamu alaykum wax ko ci arabe wax ko ci fran ci ci ci wala ci wolof waaw assalaamu alaykum ndax mën naa dugg waaw loolu loolee bu dee sonnerie bi nag loolu la mooy bu boobaa mën nañ ne ah <laughs> bu boobaa day yem day yem ci ñetti yi waaye bu dee du loolu comme sonneram normal wala mu ñëw ne ana waaw man la de wala yaa quelqu'un waaw yaa quelqu'un bu dee yaa quelqu'un moom gaa yi ne moom la nga yokku quoi <laughs> waaw yaa quelqu'un gaa yi buñ ne dégg kàddu gi bu dee <laughs> kii am nañu fa ne yaa eh, ku naan eh, yaa am na ku naan yaa quelqu'un de <laughs> est am na ko fi ne <laughs> waaw moo am na ku fi ne ah waaw la bu dee boobu mën ngaa yokk mais insha allah ah, amaan li gën a dëpp li dëppoo xadiis yi daal mooy boo defee ñetti yoon jàllul moo xam que ci kàdd yi yeneen bay saa saa wax noonu asalaamaaleykum adxul wala beneen mooy dëppook sunna daal mooy nga nga nga wane gannaaw quoi waaw waaw nga wane gannaaw léegi nag muy joxe nag ku nekk mu ne in kaana euh, euh, mu ne <laughs> fa man qaala bil azhar ki nga xam ne moo wax li gën feeñ ci hadith yi mooy que ne ñett bu defee ñett day wane gannaaw fa hujjatu qawlu sallallahu alayhi fi hadha al mooy wax ji yonent bay saa saa wax ci hadith bi falam yu'zan lahu bal yarña ku def ñetti yoon joxuñ la digal waneel ginnaaw dellul wa man qaala bi saani ku wax ñaareel bi mooy que ne non bu dee waa ji daa yaakaar ne. boo ñii dañ maa déggul moo tax des naa ñett mais foog naa gars yi dañ maa déggul que ne koog mën naa dolli mu nekk ñi wax loolu nag xamalal xadiis ala moom daa yen xadiis bi daa yen xadiis bi ala man alima mooy dafa yen xadiis bi ci nga xam ne dafa xam aw danna annahu sami'ahu ki nga xam ne lépp ci njortam jàpp na ne ah bu dee am na ku fi nekk war na maa dégg waaw falam yu'zan falam ya'zin joxewul ndigal kon mu dem wallahu alam moom daa jàpp ne mooy ñii dañ ne bon euh, euh, euh, ñett yooyu mooy ki nga xam ne jàpp na ne bon lii amul dara luy riir amul dara ci lépp na teg mu wax ko ñetti yoon kooku na dem mais bu dee daa am luy riir ca biir mu def ko ñetti yoon jàpp ne mais est yi dégg nañ ma mu ñun ma boobu mën ngaa dellu waaye daal li mooy li nga xam ne mooy insha allah li gën a lëng wallahu taala alam léegi kon lii moo jëm ci masala yi ci al istizan ci wàllu xadiis bi eh, nga xam ne léegi nii la léegi nag mu des beneen affaire mooy xew-xew bi gisoon nañ taxrij bi gis nañ xadiis bi fi mu jóge Seydina Abu Muusa Seydina Omar da ko woolu <laughs> mu ñëw bi mu ñëwee fekk Seydina Omar nekk ci yitte mu yëglu ñetti yoon kenn jox ko ndigal mu dem ci yoon mu dem yoonam waaw mu dem yoonam waaw ah léegi gis nañ la ca xew Seydina Omar wooluwaat ko bi mu ñëwee mu ne ko waaw déggoon naa damaa nekkoon ci kii damaa nekkoon ci yitte ah damaa newoon ci yitte de loolu moo taxoon waaye damaa génn nag ñu ne ma dem nga mu ne waaw ndax loolu lañ ñu digal mu ne ko la ko digal <laughs> yoneen saa salaam beneen mu ne yoneen parce que dalaa def rek yoneen saa salaam wax waaw képp ku yëglu ci yéen na ngeen yëglu ñetti ñetti yoon buñ leen kiiwul ngeen dëpp mu ne di indi bàyyi na laa wax di nga indi preuve bu leeral bu lay ku lay dëggal ci lii nga wax wala rek sama yar yi moom dinaa la ci mosal <laughs> waaw am na ci benn riwaay boo xam ne waxuñu ko woon muy euh, bu ama am solo <laughs> bu ama am solo <laughs> boo xam ne Seydina Omar radiyallahu anhu dane Seydina Abu Muusa bi mu ñëwee fekk Seydina Omar boobu day wane ne Seydina Omar non parce que xam nga am na riwaay buñ gis Imaam Muslim boobu dana ne benn dafa ne assalaamu alaykum hada Abdullah ibn Qays Seydina Omar nekk ibn benn mu ngi yitte mu ngi am ci yim nekk te am benn <laughs> mu ne mu waxaat assalaamu alaykum hada abu musa saydna umar ne ñaar <laughs> mu ne assalamu alaykum hada al ash'ari beneen bon riwaay boobu moo ñu war nan na ko doon defe quoi saydna <laughs> umar ne ñett après déggaatu ko mu dem ine mu ne mais mu yekk pare ci li mu doon def mu ne mais man dégg naa kaddu abu musa léegi de Euh, jox leen ko ndigal ne ko mu ñëw <laughs> ñu dem gis mu dem ñu ne ko dem na de <laughs> mu ne indil leen ma ko <laughs> laaj demal woo dem leen woo ko mu ñëw léegi am na ci riwaay boo xam ne yonent euh, Seydina Omar dane te imaamul Buxaari moo ko limee ci arabul mufrad foofu muy Ubayd ibn Hunayn mooy tuddoon nañ ko mu jëla ko ci Abu Muusa radiyallahu boobu da ne Seydina Umar bi ma wooloo ma ñëw mën a ma fa qaala ya Abdallah istabda alayka an tuhtabasa ala babi i'lam anna a'lamu a'lamu anna an-nasa kadhalika yastabdu alayhim an yuhtabasu ala babika fa qultu bal ista'dhant <laughs> foofu Seydina Umar da ne bi ko woolu wa da ne ko mais ya Abdallah Abdallah ibn Qays la tudd mooy Abu Musa al-Ash'ari ne ko mais Abdallah mais yow euh, mooy daa tar ci yow le fait que ngay xaar ci sama ko quoi mais yëgal ni man xam naa ne nit ñi yow sa buntu tamit dañ fay xaar lu yàgg ah <laughs> mooy lan mooy en fait Seydina Abu Moussa dafa ne woon gouverneur bu Seydina Omar Kufa waaw léegi nag Seydina Omar daa am gaa yi dañ ko doon euh, bokk na ci éco yi ñu ko wax ne ko ah, Ibn Qays Abdallah Ibn kay mi sa gouverneur bi léeg-léeg tamit dañuy ñëw ci buntam bi xaw faa yàgg quoi. léegi nag Seydina Omar nag euh, bi mu ko wooloo fii bëgg koo xamalaale loolu ne ko ah yow itam del bàyyi xel boo bañee lii nii dal la yow itam boo jiite euh, ñu nga jiite del bàyyi xel ne ñoom itam seenu di la xaar ci sa buntu tamit bu yàggee tamit mën naa nekk lu tamit ci ñoom quoi <laughs> mel ni lii Seydina Omar da ko ci bëgg a euh, corriger waale quoi ne ko voilà dama laa def lii en plus ngir yow bu ëllëgee del bàyyi xel xam nga. xam nga dafa am yoo xam ne <laughs> nit ki fekk dund ko ak ànd ak lim amoon soxla mooy dafa amoon soxla ba pare yii yëpp mu duggaale si naa mar defaale ko ngir jàngalaale ko yii yëpp mooy xam nga am na yoo xam ne nit bu dee ne jiite kese lay def waaw daa nekk koo xam ne day jiite di gérer affaire nit ñi di soxla dossier yi di ñëw ci kiiwam moom attente yu yàgg yi mën na bañ a bàyyi xel imagineel koo xam ne day day accueillir c'est un service qui accueille du public service la boo xam ne dañuy accueillir nit ñi di ut si extrait wala yu mel noon ñi di nag ñi nekk ci naaj wi wala fay bon léegi ay fay courant gars yi ay ay ay ay ci téléphone yi lañ koy defee wala ay noppale xaw ma façon yooyu ci Orange Money ki façon yooyoo ki yooyu da ngay kii dugg fay mais temps yi ngay yi nga yi nga doon rang nga xam ne léegi fajar nga fa doon def sinon mais da dem fajar fekk ñu la fa ji yow mi ne boo ko bëggee kii tey jaar préfecture sawaay ngir renouveler temps yi nga dañ lay taxawloo ngay kii xool ko foofu gis nga kii ñii nekk ci biir bureau yi ak ñii kii léeg-léeg mën nañoo minimiser wala sax ñu bañ a bàyyi xel ci l'attente moo nit ñi xaar bi ñuy xaar ci biti metti gi muy metti sëy naa war nag bu ko yëgloo bàyyi ko woolu ko wam ñëw fekk mu ngi am yitte mais euh, comme il faut mu xaar mu bàyyi ko muy xaar léegi nag yu ñëwee mu ne ko mais <laughs> daa tar ci yow xaar gi ngay xaar sama bunt mais man xam naa ne yow itam nit ñi nit ña nga jiite ñoom itam dañuy xaar sa bunt ah <laughs> mooy loolu noonu dina may nit ki bu ko dundee bu ko bu dundee yenn yenn yenn yi ba pare jiite loolu day dina simple koo xam ne xamul réalité yooyu waaw xam nga waa ji nga xam ne daa galéré ba pare jiite bu dee nit la laa wax de waaw parce que am nañu galéré nga jox leenum réew ñu nekk ñu gën a yées ñun fi jële woon waaw mais ñoo xam dañoo galérer xam métti jaar ci affaire yi ñooñu bu ñu ñëwee nga jox leen mbir yi bu dee nite lañ dinañ bàyyi xel bu baax ñi nga xam ne ñoo nekk ci seen gànnaaw léegi <laughs> riwaaye boobu danu kaa fàtte woon léegi nag mu des nañ ñëw nag ci côté bi nañ ñëw ci côté bii nga xam ne mooy côté li des ci côté njàngat mi.